cheikh bi kii nee na ndax góor ak jigéen bu ñu faatoo mën nañ leen a booleendoo julleendoo ci benn julli bi ak noonu leen di eh, tërale alhamdulilah akay góor ak jigéen wala aw góor sax aku jigéen suñ bokkee faatu mën si leen a boole jullee dañ leen di tegale rek ñu toftaloo jóge ca imaam bi jëm fa féete ak ba góor ñu féete maam jigéen ñu féete ca wet ga ca des su ko mu daal leen di jullee naam